masaalikul jinaan fi jam'i maa farraqahu ad-Daymaani radiyallahu anhumaa wa ardaahumaa fi al-baab ath-thaani fi ar-radaa'il fi faslun fi tafsiili ba'di ad-dawaa'i wa ba'di ar-radaa'il li annahu wa'ada bir-rizqi kama daminahu lana ma'an wa aqsama fala takun li faqdihi mudtariba wala tazal lillahi tulil quraba li annahu jalla ta'ala alima haala jami xalqihi wa ammama kon sëriñ bi ba léegi kon mu ngi ñu doon wax ci tamalluq lañ jóge woon di jàmmasal di jàmmas leeg ak di wàcce sa bopp ak ngir am la ngay yaakaar ca nit ñaak di wàcce eh, toroxal sa bopp ci kanamu jaan ni yow fàtte sa boroom ngir la ngay yaakaar ca ñoom di leen tiis say soxla fàtte sa boroom say lor yu lay dal yooyu yëpp mu ngi la doon wax nan ngay def wax da xam ne dara la la nit ñi mënalul loo xam ne boroom bi da daal di wu ci d'accord ak li nga xam ne moo lay faj ba tax loolee boo ci newoon moo lu feebar nga daal di ciy wér boo ci newagul woon nga moytu ta ko def waxoon na la bii weesu fi ñu jeexale woon bu fi nekk di yitteeloo wër sa kese ba tax wëllif jaamu yàlla waaw bépp moom laa doon wax gars yi bu ñuy wax naan sawaay daa repp lan comment il sa son loyer lan lay def ak loyer bi mu war a fay location bi mu war a fay njabootam yi war a dundal xoolal kii kii lii garaawul quoi ah ñàkk julli na bàyyi ba guddi mu fay yéppam waxoon naa la wane loolu amul ndax boo fi boo fi boo fi soxlaalee ay uti wërsëg ba tax yow jaamu yàlla gi tax yàlla bind la di la ko digal nga bañ ko kooku moom dinañ la xañu ko raaxa ak noflaay fii ci àddina moo tax ku mel noonu foofu noo ko gis tout le temps ci ndang-ndang moo gis nga li tax wërsëg ga muy dajale sax du ci du ci bànneew waaw moom day liggéey pour ñeneen pour ñu ko war a doon li war a set waaw ngir ñi nga xam ne ñoo ko war a doon moo tax dang-dang di lundi au dimanche lay liggéey waaw ba pare bi mooy yàlla ndax julli yi du ci respecté dara wala du leen def sax waaw ki yéesu moom da leen di paqueté teg fee dootu leen def waaw teg fee parce que yooyu yëpp dalay tardeel koor gi ñëw muy lay rek parce que daa war a kii fi muy liggéey xam nga non man la ànd ak liggéeyam bii man la ànd ak koor quoi ak yu mel noonu ajjuma jot du dem ajjuma fii mu ne du dem parce que nee na liggéeyam bi heure boobu nan lay def patron bi te tubaab la waaw mu nar a te bu amee vacances fës yéenewul mu dem vacances foo xam ne foofu ay juma amu fa waaw imaginer waa jooju kon moom day dund ba at mën naa dund at mi yëpp ajjuma du fa dem ndax lan yittewoo li nga xamante ne nii nee na mooy wërsëg kooku xam nga ne mos xañees na ko ar raaxa nooflaay du ko am ci àddina waaye nooflaay wa shafaa bu demee nag ci ëllëg wallahi ramm ga nga xam ne mooy tax mu taxe dugg aljana dines na ko xaj wal iyaadu billah moom kay man naa jaar ci tartar door faa dugg waaye ramm ngay tax du ci jaar lool ci boppam dañ ko koy xaj wal iyaadu billah léegi nag muy continuer fii mu ne la ba léegi xamal ne wërsëg goog nga yittewoo ba tax ngay moy sa boroom bàyyi jaamu yàlla gi hein yëgal ne boroom boobu li annahu ndax moom boroom bi waada jarul nga ciy rey sa bopp li annahu ndax moom gis nga borom bi azza wa jalla waada moo dige biir rizqi ci wërsëg kamaa keem ni nga xam ne da ko alhamdulilah wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha borom bi moo ne amul kenn koo xamante ne luy dukkat ci kaw suuf hatta mbelentaan bi fourmi bi hatta euh, musaa njugu picc mi li nga xam ne xar yi nag yi bëy yi jur ji géej gi lee fa ne lépp luy dukkat ndig nit ñi mbindeef yi lépp ah gunóor yi lowul dara luy dukkat lu dul ne borom bi dara warul nee na maa warloo seen wërsëg waaye yow léegi kooku est-ce que diggu la kon ne la wërsëg mooy li annahu wa'ada bir rizq kamaa ni nga xam ne daminahu daf koo garanti la naa ñeel borom bi li dunde da koo garanti inna allaha huwa razzaqu dhul quwwatil matin waaw kamaa ni nga xamante ne nii moom borom bi daminahu daf koo garanti la naa ñeel ñu maan boole diguñu wër sa kese de waaye dañu koo garantil wa aqsama waaw mu daldi non seulement mu daldi ciy waat waaw wa aqsama mu daldi ciy wat ne moo moo lay defal wërsëg nga ne ma fan la waate lool ma ne la wax boroom bi wax ca suuratu zaariyaat wa fi samaa'i rizqukum wa maa tu'aduun fa wa rabbi samaa'i wal ard innahu la haqqun mithla maa annakum tantiquun waaw wa fi samaa'i ci ci ci biir ci niir yi rizqukum lay wàcc seen wërsëg ni muy wàcc ca taw bi muy indi xéewal yi waaye xéewal yépp mu ngi jóge ci li leen féete kaw lay wàcc suuf si boroom bi barkeel ko la ciy génn génn ca seen industrie yi la tax muy dox boroom bee ci def barke bu tukkee ci asamaan si noo dara du dox wamaa tu'adun te liñ leen di tëkkoo di leen ko digit fala ne fa wa rabbi samaa waat naa ko ci borom asamaan wal ardi waat naa ko ci boroom asamaan ak suuf innahu dëgg dëgg gis nga alquran jii innahu gis nga dige yi ma dige la xaqun misla ma annakum tantiqun comme ni ngeen di waxe nii li ngeen amul benn benn benn sikki sàkk que yow mi taxaw di wax yow yaay wax ah lu raw noo nee lii ma leen dégg wat naa ko ci borom asam borom asamaan ak suuf këne lii dëgg la te Seydina Muhammad mii dëgg la comme ni ngeen di waxe waaye lii ma leen dig dig leen ko ci wërsëg di garanti leen ko dëgg la kon kay loolu ak aqsama daf cee waat moom borom bi tabaaraka wa taala kon nag mu ngi noonu kon lii daa tax yow yow yow lii borom bi defal la ko lépp te kat waa ju mel noonu xoolal ñun suñu ñàkk kóolu wóolu borom bi ak ñàkk gëm gu des wallahi fii mu ne bu ñu président Biden ne woon kum ci woowoon ci ñun muy président États-Unis bi jamono yi wallahi yow <coughs> diw woo wax fexe ba am sa numéro ñu woona waaw ngay wax mu ne usi xaw ma lan ak lan làkk lay anglais yi ma déggut waaw président of the United States xaw ma United waayow seet leen warul baat boobu waayow United <laughs> States of of of of America gënaan booy may damay géntam déet fekk sax monsieur l'ambassadeur des États-Unis moo wax ñu woolu la ba nga ñëw foofu waaw woo boo xam ne ni koy gis nii en vidéo mel ni vidéo conférence nga toog ci salle bu yaatu mu ne la yow diw ak diw gis naa li nga def ak lii suba damaa bëgg avion bi ñëw États-Unis Dakar xaw ma nee nañu Dakar ci États-Unis direct nga ñëw maa ngi lay xaar boo ñëwee lii wëkk lii dinaa la ko takkal ci ay galon lii wëkk lii dinaa la ko jox ci ay ay ay ay ay ay yoo xam ne euh, cloison d'honneur dinaa la ko def ba pare ak yamu àndal ak yama lay neexal wallahi ku ñu ko waxoon ci ñun doo dude doo am sikki sàkk ne nii lay demee moom kay sawaay boo moywul waa ji gis nga fi mu toog day bëgg a bëgg ba bëgg a bëgg ba boo moywul ñenn ñoom dañuy muuma mu fekk waa ji nekk ci ndóol goo xamante ne nii ñàkk goo xam ne kenn joxu ko benn gëdd fi mu dëkk ndax amul mu leer na ko gis nga bu ñu bisee moom waxuma la dara almadi si boppam mën na faa jënd loo xamante ne nii ab pale saway kook du sikki sàkk mukk ci li ko wax liñ ko wax ba pare ne ko nag jarul sax ngay dem sa kii demal nga kii dañ lay ex escorter sax booy dem sa kër ngir jëli la nga jël sa yenn bagage yi ñëw tey ambassadeur ngay ambassade bi ngay fanaan wala sax li gën a dee sax waaye benn benn ci avion yi nga xam ne nguur gee ko moom moom lañ lay yónni ñu jël si la wallaahi waa ji du du tëj ci lool du toog mukk naan est-ce que lii dëgg la da koy gëm te kooku mbindeef la moo xam ne man la koo dig